A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaahi wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaa. Ammaa ba'du fayaquulu ta'aalaa fii suuratil muttaffifiin. Kallaa bal kallaa bal raana alaa quluubihim maa kaanuu yaksibuun. foofu la ñu yemoon ci jotaay bii weesu mu ne kallaa jàjju leen wala kallaa mbir mi wuute naag ni ngeen yaakaar de bal li am ba des mooy raana boo gisee yéefér yi mel nii mooy dafa xomaak ala qulubihim ca seen xol ya la nga xam ne kaanu nekkoon nañ ca àddina yaksibuuna doon ko fàggu kallaa dëgg-dëgg innahum bu keroogeere ñoom ñii an rabbihim yawma idin la mahjubun gis nga bu ñu demee yawmal qiyaam mbugal mi gën a metti guy dalu yéefér mooy ne dañ ko yiir keroog dañ leen di yiir seen borom duñ ko mën a gis summa ginnaaw gi innahum ginnaaw loolu la ñoom yéefér yi de la saalul jahim ñu dugg safara de fa la ñuy ne muy safara wa nga xam ne mooy lakke summa ginnaaw gi yuqaalu ñu naan leen hada alladhi kuntum bihi tukadhibun woon ah mos leen lii de mooy li ngeen xamante ne hada safara sii de mooy li nga xam ne kuntum ne woon ngeen bihi ca moom de tukazzibuuna bihi doon mooy bihi tukazzibuuna doon ko weddi ci àddina kallaa dëgg-dëgg wala kallaa jàjju leen yéen yéefér yi inna kitaabal abraari te ngeen xam ne nag yéen manu ngeen a yem ak ñi ma joon jaamu kon nag jiw téere ñu baax ñi la fi illiyiina mu nga fa kawe kawe kawe wa ma adraaka suñu boroom ne est ce que xam nga maa illiyuun yow sayyidina Muhammad alayhi salaatu wassalaam ndax xam nga lan mooy illiyuun mu ne kitaabun ab la marquumun boo xam ne ci lañu rëdd la nga xam ne moom li ngeen doon jëf yashhaduhu dina ko teewe al muqarrabuuna ñi nga xam ne ñooy way jegeñaay buuram bi tabaaraka wa ta'aala abraara dëgg dëgg ñu baax ñi la fii na'imin ñu ngi ciy xéewal de fii ci àddina ñu ngi ciy xéewal waaye allaaxira yi ñu ci xéewal lañuy ne alal araiki ñu ngi ci xéewal rawatina allaaxira alal araiki ñu nekk ca seen kawlal ya yanzuruna di xool taarifu boog di nga xàmmee gis fii wujuhihim sa seen xar kanam ya nadratan na'imi naatànge xéewal yusqawna min rahiqin maxtuum dinañ leen fa nekk ñoo xamante ne nii dañ leen fay nàndal min rahiqin ci ci ndox moo xamante ne nii mu neex a nga xamante ne nii muy muy rahiqun maxtuum am sàngara la boo xam ne boo xam ne day sell maxtuumin nga xamante ne nii mooy ne eh, dañ koy kaste ca la nga xamante ne nii mooy mooy ca kaas yam ne waaw mooy mu ne ñooñu moom foofu lañuy lool lañuy naan kon ci sàngara soo sele nga xam ne wute na ak sàngara yi ñu xam fii comme na ma ko waxe woon te saar yële ñu romboon mu ne kon eh, yusqawna min rahiqum maxtum xitaamuhu misk mooy gis nga buy naan ba jeexalu naan nga miskun day moom li muy dégager mooy li nga xamante ne nii mooy xetu misk lay lay lay lay dégager muy muy muy parfum wu neex boobale wa fii daalika mu ne nag ci lii naa falyatanafasil mutanafisuun ñiy xëccoo ko njëkkante fii la compétition bi ne fii la concurrence bi ne nañu njëkkante wa misaajuhu li nga xam ne nag moom lañ koy jaxasee di ko booleeg moom min tasnimin moom day mooy ci tasnim la la mel ni xamuñu luy tasnim mu ne ay nan bu ngeen xamul lan la mooy ay nan mooy bëtu ndox la boo xamante ne nii de moom yashrabu biha al muqarrabun dina ci naan ñi nga xam ne ñooy way jege ñaa yàlla di ci bànneexu mu ne nag ñii mooy ñi doon def lu baax ay ñu doon def nag lu lu bon moom fu ñuy ne mu ne innal ladina ajramu ñeel na gaa yi nga xam ne way jàmbuñ way jombu ñaa jaamu kaanu nekkoon nañ minal ladina amanu yadhakun nekkoon nañ doon reetaan ñi nga xam ne ñoo gëmoon yàlla ca àddina waaye wa idha marru bihim yataghamazun bu leen jullit ña way gëm yàlla ya rombee ñuy kobasante du xool naan way ñii ñoo demode waay waaye waay xool leen waaye gaayee ngii de ñii wallahi dundunook seen jamono ñii ñii ñoo sànni ñii ñoo perte loolu nag lu garaaw la waaye nag nañu moytu lool du yéeféer yi kese koy def ndax seen jikko ju bon ñooñu am na jullit ñoo xam ne sax dinañu sàggan ba ñoom ñu paasaale leen jikko yooyu yal nañu ci borom bi musal mu ne wa idan qalabu ñoom yéefér yi kon dañ doon ñaawal ñi gëm yàlla ci fii ci àddina bu ñu romba bu ñu leen rombee ñuy kobasante wa idan qalabu te nag bu ñu delloo ilaa ahlihim ca seen ñoñ yooyu mooy ci mbedd yi noonu la ñuy def bu ñu delloo nag ca seen kër ya ak seen seen seen mbokk ya in qalabu fakihin ñu romb fa nag dem fa di reetaan di jaaxle waaye di tudd jullit ñi naan waaye gis nga gaa yi ma gis tey billaahi ñii dunduñu ñii xaw ma ban réew lañ nekk ñii dunduñu wa idaa bu buñ leen séenee naan qaalu ñu naan inna haa'ulaa'i la dallun dëgg dëgg dëgg ñi ñoo di dof waaye les fous de ñu ngi nii du ngeen dégg kàddu yooyu nit ñi di ko wax ñi gëm ah, waaw mooy suñu borom a ko waxta te yéeféer yi doon nañ ko def Quraysh waaye doon nañ ko def seneen ba léegi nii naan nag wa maa ursilu alayhim haafidin suñu borom ne mais yéeféer yi sax ñoom moo leen yónni ci jullit ñi bañ leen di eh, wattu ba luñ def ñuy commenter ka di xool naan lii ñu def baax naan baaxul fal yawma suñu borom ne tey alladhina amanu minal kuffari yadhakun tey way tey bii bu ñëwee fii ci yawmal qiyaam tey de moom moom suñu borom day changer rôle yi mooy ñañ doon reetaan ñoo leen di reetaan mu ne fal yawma kon tey alladina amanu ñi nga xam ne ñoo gëm minal kuffaar yadhakuuna ñoom ñooy ñi nga xamante ne nii ñooy reetaan ñi nga xamante ne ñooy yéefér yi alal araa'ik buñ leen di reetaan nag reetaan doo wute na de ci kaw seen lalu bànneex ya la ñuy ne ca biir àjjana yanzuruuna di xool bërëbu yéefér yi ci biir safara waaw ñu leen ci mbugal mbugal ma nag nañ leen di mbugale gis ni ñuy yuuxoo ko tëbaka dal muy reetaan loo jullit nii alal araa'ik yanzuruun ñu nekk ca seen kaw ahlal yadi xool yéeféer yi ca biir safara ñu leen di mbugal suñu boroom nag ne lii nag du dara di ak pay la rek hal ndax suwibal kuffaaru maa kaanu yafalun est-ce que yéeféer yi ñoom soppiliwuñ leen rek defal leen faye leen maa la nga xamante ne kaanu nekkoon nañ ci àddina yafaluuna di ko jëf boobu dañ naan dëgg-dëgg suñu boroom dëgg-dëgg wax nga li nga wax noonu la de mooy lañ doon def rek lañ leen fay mooy liñ waxoon keroog rek mooy aljazaa'u min jinsil amal ni nga doon jëfe rek ne pay gi moom day askanoon teg la nga xam ne rek moom nga doon jëf la nga doon jëfe rek mooy lu mel noonu lañ lay fay mooy li nga leble